moom day toxoo ci li gën a bari dem ci li gën a tuuti muy un loolu daa am lu muy sous-tendre aaya bi am na lu nekk ci suuf loo xam ne tudd ko réellement mooy waxu ko nii mu leer waaye mu ci biir wax ji mooy kon yaay fi muy doon ne un mooy dëgg la bu dee doom ji bàyyiwu fi benn doom doom ji faatu bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi yaay moom yaay jee fi nekk ak papa ji waaye même bu dee benn frère a ngi fi voilà même bu dee kooku ci génn àddina monsieur A bàyyi na fi mooy papa yeeg yaay ji bàyyi moom seen doom bii faatu amul doom amul sët waaye am na benn rakkam bu fi nekk loolu garaawul yaay ji day jël un un tiers ba léegi. te lool nga ne ma loolu lan moo la koy ma ne la li la koy wan mooy bim ne fa in kaana lahu ixwatun bu amee ay frère ay te ixwa wax nañ la fii pluriel bi ci deux la commencé kon kay dañuy xam ne kon bu fa benn frère parce que man nga xam nga xam nga xam nga lool cas pratique la bu mën a dal nit ci faratu yu ne yi miraaskat yi bu dee li mooy moo tax affaire bi miraas mu am ay sew sew yoo xam ne yu jar takk la rawatina ki nga xam ne moom day miraas mooy kenn du prendre affaire yi à la légère mooy am na xoolal cas ñu ne ko waa diwre monsieur aadi daa faatu dañoo bëggoon nga miraasal ñu moom mu ñëwee ni muy def danaan day laaj ba xam ana ñan ndax faatu monsieur A c'est réel d'abord waaw parce que bu dee prisonnier la gaa yi ñëw naan nga miraasal ñu parce dañ koo dóor perpète perpétuité la ko noon yi dóor fañ ko jàpp kon nag nañ ko miraas ndax jarul ñuy xaar mu faatu ndax mook faatoo yem déedéet daan daan déedéet kalaay feneen miraas koy dund même bu dee perpète lañ ko def changement de régime mën na am wala euh, feet am ñu daal di koy kii baal ah amnistie ko mu ñibbi léegi mu ñëw fekk moom ñu miraas ko pare non ak lu man di doon même bu yooyu yëpp loolu sax kenn du miraas kuy dund mu leer ne mu dund bi mu laajee daal ba conditions yi réunir yooyu yëpp mawaane yi deñ day laaj añañan ñoo fi ne ñu ne ah moom nag monsieur A nag <clears throat> kaawam lii la amul benn doom amul sët mu bind ah waaye nag yaayam papaam ñu ngi fi ñu ne ah mu bind yaayam ma papaam ñu ne lii la am bu boobaa moom day ñëw rek miraas bi nan la koy defe alxuraan ko waaw fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaa fa li ummi sulus day ñëw ne kon en ah ñaar ñii rek a fi nekk papa yeeg yaay ji kese nga ne waaw kon affaire bi simple na amul frère amul leneen a ah. ngeen ma waaw sœur loolu amul yaay ji lañuy jël alal ji nu mu naan di toll ñu xaaj ko ñetti xaaj jox yaay ji un tiers bàyyi jël deux yi bi taasib mu jeex miraas moom loolu la léegi loolu mooy cas cas peu cas un cas deux même condition yi ñu ne ko nag cette fois-ci am na ku ci yokk mooy am na sëram bu fi nekk bàyyi na fi sœur amul yaay amul pap amul kii doom amul sët waaye bàyyi na fi papaam ak yaayam bàyyi na fi sœur wala bàyyi na fi benn frère wala benn sœur bu boobaa danaan yaay ji danaan alquran a ko fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaa fa li ummi sulus fa in kaana lahu ixwa fa li ummi sulus man ak ma foofu kon ba léegi damay tenir sama sulus yaay ji day am sulus parce que suñu boroom tane fa in kaana lahu ixwa bu dee cette fois yi ci génn àddina dafa am ay frère wala ay sœurs yu bari ah bu boobaa nag bu boobaa moom day jóge ci un tiers dem ci un sixième mais comme fii nii kenn la kon du wax du ñu bari kon du tee moom muy am di suñu borom wax nay am est-ce que yaa ngi dégg affaire bi lii mooy saw saw bi waaw mooy kon sulus voilà léegi man ngaa continuer sa récapitulatif bi ma ne waaw kay ah très léegi kon yow sulus danga ne euh, yaaya koy moom bu dee ne ki doomam ji génn àddina bàyyiwu fi bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi sët te yaay jeeg papa ji ñoo ko war a doon ma ne la waaw waaye lool benn la ak fekk amul lu ëpp waaye ki génn àddina bàyyiwu fi lu ëpp ñaari frère jëm kaw moo xam frère wala sœur ay rakk yu góor wala rakk yu jigéen wala mag yu góor wala mag yu jigéen bu fi bàyyee ñaar jëm kaw yaay ji dootul am sulus mais bu dee kenn kese la bàyyi ci ñoom bu boobaa garaawul waaw léegi deuxième bi nga ne ma deuxième bi kon yow koo mooy premier bi yaay ji ci cas yooyu man la waaw ah. nga ne ma kon deuxième bi mooy euh, oh, bu dee ay ñoo xam ne ki génn àddina oh, rakkam oh, ay rakkam yoo xam ne ñaar jëm kaw mooy ñu bari lañ jëm kaw ñoo xam ne ñoo bokk yaay ñoom ñoo fi nekk kon bu boobaa ñoom ñooy bokk lool ñoom ñooy am un tiers ma ne la waaw ndax li aaya bi wax ne fa in aksara min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth waaw ginnaaw bi mu nee wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'atun aw lahu axun aw uxtun fa kulli waaxidin minhuma sudus fa in kaanu aksara min dalik mooy buñ ëppee lan buñ ëppee benn moo tax axun aw uxtu tekkiwul ne ñoom dañ fiy nekkaa ah, moo tax mu ne aw bu dee benn waaye day doon koo xam ne bàyyiwu fi maam ba bàyyiwu fi baay bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi maam bàyyiwu fi maam bu góor du maam bu jigéen bàyyiwu fi ay doom bàyyiwu fi ay sët waaye nag am na benn frère bu fi nekk walahu axun fekk mu am benn frère boo xam ne moom kese la fi bàyyi wala boog mu bàyyi fi benn sœur kese fali kulli wahidin minhuma mooy kenn kaa yooyu ku ci nekk bu dee benn sœur la fi bàyyi sœur bi un day jël un sixième fa li kulli wahidin minhum as-sudus bu dee benn frère kese la fi bàyyi kooku un lay jël waaye fa in kaanu akthara mooy sœur yooyu hein wala frère yooyu moom monsieur a yim fi bàyyi dañoo ëpp benn nag mooy ñaar jëm kaw fa hum bu boobaa ñoom shuraka ñooy bokk fi sulusi ci un tiers lañ leen di boole kon lii mooy waa sulus lii nag mu des nag affaire bi nag lii lu garaawa ngi léegi nag <laughs> lii mooy sulusu alal ji yépp alal ji lii mooy alal ji alal ji yépp mooy buñ jëlee alal ji mu fi bàyyi parce que sulus dafa am ñaari sulus dafa am ñaari sulus waaw dafa am ñaari sulus mooy sulusu alal ji yépp ak sulusul baaqi liñ naan sulusul baaqi léegi nag bàyyil ma sulusul yi bu ko waxagul waaw waaw bàyyil ma sulusul yi tegal ma ko ne bul waxagul loolu bala mu indi confusion mais nañu nekk ci sulus bu bu bii nii nga xam ne ñaari nit a ko moom muy yaay ji ci condition yiñ la wax ak frères yi wala sœurs yi bu ñu ëppee ñaar jëm kaw lii nag mooy lan yii mooy lan mooy ne bu dee ne mooy ci condition bi nga xam ne alal ji yépp la mooy alal yi ci fi bàyyi la jël alal ji yépp xaaj ko ñetti xaaj un tiers alal jooj mu am leneen. loo xam ne moom lañ naan sulusul baaqi mooy ba ñu joxee ñi nga xam ne asxaabul furud comme ni ñu la wax ba pare bañ jox leen la des la ñuy jëlaat xaaj ko ñetti xaaj bu ñu ko xaajee ñetti xaaj am na koo xam ne day jël un tiers ca la des bañ ko xaajee ñetti xaaj loolu mooy sulusul baax ah nga ne ma <laughs> saa yow. <laughs> sulusul baaqi ma ne la wa li ma wax foog naa du ay lu compliqué mooy bu ñu jëlee joxe ba pare asxaabul furud am na loo xam la des la jëlaat xaaj ko ñetti xaj un tiers ba daa am na ñoo xam ne ñooy moom un tiers boo bële nga ma waaw léegi ñooñu ñooy ñan ma la loolu ci masala yi lay ñëwee mu nekk masala yoo xam ne siiw na ci faradu yu na yi ak ñi nga xam ne ñooy jàng wàllu ñooy spécialiste affaire u miraas ak loolu mooy yaay day am moom sulusul baaqi sulusul baaqi yaay da koy am mooy ginnaaw ba ñu joxee ceer bu bi nga xam ne alal yépp bañ ko xaajee jox ku nekk la am lan desaat dañuy jël xaajaat ko ñetti xaaj yaay am na foo xam ne dafay am mais loolu kañ lay xew euh, mooy ci yi lay am masala yoo xam ne dañ koy woowe al umariyatayn ñaari masala yu rëy yu siiw ñaari masala yu rëy Ah. yoo xamante ne nii ah, dañ koy woowe li nga xamante ne nii mooy al tey ndax Seydina Umar ibn al-Khattab moo leen àtte woon dañ leen di woowe al gharrawayni yoo xam ne tellement li ñu feeñ te leer te siiw ci biir ñi nga xam ne ñooy ñiy toppatoo wàllu miiraas seenu siiwaay jóge ci al gharra muy Seydina Omar ko àtte woon radiyallahu anhu loolu moo tax ñu koy woowe alxarawayni ak al-umariyatayni boo déggee ñoo al-umariyatayni ci wàllu miraas mooy loolu la bi ñu njëkk mooy kaab la ñaa ah kaab bi ci njëkk mooy lii euh, mooy ñan bu njëkk bi mooy ci génn àddina daf fi bàyyi jëkkër noo jabar bàyyi fi yaay ak bàyyi alquran lan la waxoon ci ci mooy gis nga kaa bi ah jigéen ni jigéen jigéen voilà jigéen moo génn àddina soxna si moo génn àddina ah bàyyi fi jëkkër bàyyi fi yaay ak bàyyi ñoom kese la fi bàyyi ndaw si alquran lan la waxoon ci jëkkër ji walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad li ñuy mooy ah ndaw si génn naa dina bàyyi na fi jëkkër yaay ak ak bàyyi ñu xool ndax am na doom amul doom kon alquran wax nañu te gisoon nañ ci nisfu walakum ñeen na leen nisfu moitié wu maa la nga xam ne taraka la bàyyi azwaajukum seen jëkkër yi non seen seen soxna yi bokk in lam yakun lahunna walad bu dee ñoom amuñu benn doom kon jëkkër ji fii nii miraas mi nii lay tëral mooy bu ma ñëwee ñu ne ma kaay miraaskat bi exemple ci parce que man duma miraaskat <laughs> voilà <laughs> man duma miraaskat <laughs> moo tax dama naan miraaskat bi bu ñëwee ñu ne ko kaabaa ngi soxna si moo génn àddina daf fi bàyyi jëkkëram bàyyi fi pàppam ak yaayam bu boobaa mu ne amul doom ñu ne amul doom amul sët amul sët ñii rekk a fi nekk bu boobaa nga ne danaan wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad suñu boroom moom àtteel na jëkkër ji mooy kaa bi joxe woon ak ku man doon trois mois lañ sëy ànduñ ci woon ak boo neexuñu woon on était forcé maadaama sëy ba wér na dara xaalal ji la jël alal jépp xaaj ko ci digg bi dóor ko ci digg bi jox ko jëkkër ji benn mu dem hein mu des benn mu wàccee xaaju alal ji bu boobaa dañuy jëlaat gis nga lool ci mooy moitié moo ci des xaaj ci des xaaj boobu nag lañuy jël xaaj ko ñetti xaaj loolu mooy sulusul baaqi fii dañuy jël li des ginnaaw ba jëkkër ji jëlee moitié bi yóbbu dañuy jël la des ñu xaaj ko ñetti xaaj trois parties daldi jël benn partie bi un tiers bi un tiers bi jox ko yaay ji ñaar yi des ñu jox ko papa ji lii mooy sulusul baaqi est-ce que leer na wa bil amsaali yattadihu al maqaal wa kadhalika qadaa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom la ñuy woowe bii mooy premier cas bi est-ce que yaa ngi dégg est-ce que lii leerul sulusul baaqi kon jëkkër moo fi ne jëkkëru ndaw si génn àddina ak yaayu ndaw si ak papaay ndaw si jëkkër ji jël moitié alal ji dem li des beneen moitié bi des ñu xaaj ko ñetti xaaj jël benn xaaj bi jox ko yaay ji mu dem bàyyi ji jël li des est-ce bi mooy ba léegi ñu ngi ci sulusul baaqi mooy cette fois-ci du du du du du jabar moo génn àddina mais jëkkër moo génn àddina lii laa bëggoon a wax sànq mooy jëkkër a génn àddina bàyyi fi soxnaam moo xam benn soxna wala jëm kaw mooy benn soxna la fi bàyyi wala ñaari soxna wala ñetti soxna wala ñeenti soxna la fi bàyyi bàyyi fi baayam ak yaayam mooy contraire u bële rek kenn rek ngay jël mooy da changer rek ki faatu xam nga bi ci kaw yaay gee faatu euh, euh, mooy soxna see faatu woon cette fois-ci jëkkër jee faatu bàyyi fi les mêmes muy ki nga xamante ni mooy yaay ji ak baay ak jaba ak jëkkër ji non ak jabar ji bu boobaa lan la alquran wax te loolu moom lañu ñu war a dugg bii di ñëw di ar mooy un quart dane bi mu waxee walakum yéen góor ñi ñeel na leen nisfu ma taraka azwaajukum ñeel na leen nisfu moitié wu xaaju maa la nga xam ne taraka la fi wacc azwaajukum seen soxna yi in lam yakun na walad bu dee ne ba ñuy génn àddina bàyyi wuñ fi benn doom yéen moitié ngeen di jël te moom lañ gis sànk ci kaw. léegi nag mu ne fa in kaana lahunna walad bu dee nag soxna si ba muy dem bàyyi na fi alal falakumu rubu' yow ndaw si yow yow waa sa soxna si comme que cette fois ci bàyyi na fi euh, euh, doom yow un quart ngay jël loolu dina ñëw ci masala yooyu bii di ñëw. mimma tarak lañ fi bàyyi mim ba'di wasiyatin ginnaaw li nga xam ne mooy ndénkaane gi mu def yuusiina bi aw dayn ak boo xam ne moom la defoon wala li nga xam ne mooy det boo xam ne dañ ko ciy génne léegi nag mu ne wala hunna rubu' fii leen soxla wala hunna soxna yi ñeel na leen comme que tey jëkkër moo faatu bàyyi fi soxna ak papa ak yaay suñu borom ne wala hunna rubu' bu dee ci cas boobu jëkkër moo faatu bàyyi fi soxna dañuy xool est ce que jëkkër bàyyi na fi doom wala déet joo xam ne bu mu am ak soxnaam sii fi nekk war koo téeñ wala soxnaam yii fi nekk est-ce que am nag ci kenn ñoom doom bu dee amul ak ci ñoom kenn fa in kaana moo tax mu ne fa in kaana lakum e, kii hmm, e, voilà wala bu dee ne wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad waaw yéen soxna yi wala yow soxna si suñu borom nee na yow yaa moom un quart bu dee ne sa jëkkër ba muy génn àddina amoo bàyyiwu fi benn doom moo xam doom ju mu am ak yow wala doom joo xam ne ju mu am ak beneen soxna boo xam ne ci doomu yoon la mooy cib sëy la jóge mais bu dee koo xam ne danaan boo këlee maa ko jur te dafa bëttoon mbaax mi wala du zina la du ko doon de kooku kenn du ko bàyyi ci affaire mooy bu boobaa dañuy xool kon est-ce que am na doom ak soxnaam sii wala soxnaam yii wala soxna soo xam ne ma soxna dañuy xool est-ce que moom amoon naa moom bu ñu xoolee ne yooyu yëpp amu ci kenn doom bu boobaa mu ne yéen soxna yi wala soxna si bu dee kenn la mooy moom un wala hunna rubu bu dee ñu bari ñaar lañ ñoo am un quart ñoo koy bokk bu dee trois lañ ñooy bokk un quart bu dee ñeent. ñooy bokk li nga xam ne mooy un quart mimma wala hunna ñeel na leen ñoo soxna yarubo li nga xam ne mooy un quart mimma taraktum ci li ngeen fi bàyyi yéen góor ñi in lam yakum in lam yakun bu dee ne amu ngeen benn doom léegi nag kon nii nii noonu nga koy xalle ni ngay xalloo affaire bi mooy te loolu Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daal di woon dogal daal di woon àtte mooy ne ndaw si soxna see fi ne jëkkër ji dafa génn àddina bàyyi fi soxna si ak yaay ak papa bu boobaa miraaskat mi day ñëw laaj comme li waxoon sànq ñu ne ko moom daal jëkkër ak génn àddina de monsieur A moo génn àddina waaye monsieur bàyyi na fi soxnaam benn soxna nañ jël benn soxna moo plurielu soxna ñoo bari mooy ñu bari ñu benn wala ñaar wala ñett ba ñeent ñoo yem. nee nañ jël benn mais soxna la fi bàyyi benn soxna am la fi bàyyi ak yaayam ak papaam bu boobaa li muy def danaan day ñëw wala hunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum in lam yakun lahum lakum comme que waa ji bàyyiwu fi doom kon soxna si mooy jël un léegi nag bu boobaa bu jëlee un mooy dañuy jël alal ji yépp xaaj ko ñeenti xaaj jël benn xaaj bi jox soxna si wala soxna yi est-ce que leer na bu loolu amee hein léegi li des li des ci alal yi ginnaaw bañ jëlee un quart soxna si wala soxna yi jox leen euh, léegi li des nag lañuy xaj ñetti xaaj un tiers bi benn xaaj bi ñu daldi koy jox yaay ji bàyyi jël deux tiers yi des loolu mooy beneen sulusul baax yi boo seetloo kon sulusul baax yi mooy un ji des bañ joxe saaxibul furu saaxibul fard bi mooy boo seetloo kon sulusul baaqi mooy euh, jëkkër ji moo faatu bàyyi fi soxna ak papa yaay alquran wax na ñoom ci saaxibul furud lañ bokk mooy jëkkër yi jëkkër ji wala bu dee euh, tey jëkkër jee faatu bàyyi fi soxna soxna si suñu boroom wax na li muy am wala hun na rubu moom dañ koy jël jël rubu am jox ko li des ñu xaaj ko ñetti xaaj jël benn xaaj bi daal di koy un tiers bi jox ko yaay ji ñaari yi des ñu jox ko baay ji loolu mooy sulusul baaqi waaye tamit cas bi nga xam ne soxna si moo gaañu dañuy xool bu dee bàyyiwu fi benn doom ñu jël la nga xamante ne mooy alal ja la jël daldi euh, xaaj bi ñu jox ko jëkkër ji mu dem beneen xaaj bi des ñu xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi ñu jox ko yaay ji yeneen ñaari xaaj yi ñu jox ko baay ji lii mooy sulusul baaqi yi hein kon nag affaire baa ngoongale hein kon nag affaire bi mu ngi noonu le kon sulusa ko kon sulus ñaata nit a am ñaar sulus ñaari nit ñoo am sulus muy yaay joo xamante ne nii mooy doon doom ji te doom ji amul benn doom te amul sët te tamit amul bàyyiwu fi ñaari lu toll ni ñaari sœur wala ñaari frère jëm kaw bu boobaa yaay day jël sulus comme li ko alquran waxe fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus fa in kaana lahu ixwanak fa li ummihi sulus loolu benn la beneen bi muy ay frère ah muy ñoo xamante ne nii ñi ko yelloo mooy deux frères jëm kaw yoo xam ne yéen a bokk yaay waaw jëm kaw wala bokk yaay ndax lan lim ne fa in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi sulus voilà masalaay sulusul baaqi wax nañu ko kon que sulus lañuy tudd kon lii mooy sulus ci alquran ñi la ko séddalee ñaari nit a ko am léegi nag loolu la boroom ar-Rahabi ana la ko waxee mu ne wa thulthu fardul ummi xaytu laa walad wala min al-ixwati jamun du adad kathnayni aw thintayni aw thalaati xukmu dhukuuri fiihi kal inaati wala bnu ibnin maaha aw bintuhu fa farduha thulthu kama bayantuhu wa in yakun zawjun wa ummun wa abun fa thuluthul baaqi laha murattabu wa hakadha ma zawjatin fa sa'ida fala takun 'anil 'ulumi qa'ida wa huwa lil ithnayni aw ithintayni min waladil ummi faqis haadayni wa hakadha in kathuru aw zaadu fama lahum fima siwaahu zaadu wa yastawi al-inaasu wadh-dhukuru fiihi kamaa qad awdaha al-mastuuru voilà wa thulthu mu ne quant à un tiers moom fardul ummi haythu laa walad un tiers moom la yaay yi di am bu dee ne ki génn àddina bàyyiwu fi doom wala minal ixwati jam'un du adat te bàyyiwu fi frère yoo xam ne ëpp nañ ñaar mat nañ ñaar jëm kaw ndax buñ matee ñaar jëm kaw sudus lay dem mooy da koy jële ci sudus yóbbu ko un sixième jële ko ci un tiers yóbbu ko ci un sixième voilà mu ne mbooloo moom mooy kas nay ni aw sintay ni aw salaas mooy bés bu amee ñetti zuwadat mooy mbooloo moom ak condition bu bañ am waaye ji ki génn àddina bàyyi fa frère ñaa ñaari euh, euh, ay frère yoo xam ne mbooloo la doon mu ne kas nay ni mooy comme ñaar ñaar la ñuy commencé de mooy pluriel bi aw sin tay ni mooy ñaar frère yu góor aw sin tay ni wala ñaari sœur aw salaasi wala ñett waaw hukmu dhukuri fihi kal inaasi góor ak jigéen a ci yem mooy amul nga naan non non deux frères yi bu dee frère góor la yu jigéen loolu garaawul nañ ba am deux frères non non ñoo ci wala bunu ibnin maaha aw bintuhu bokk na tamit ci liy tax du am sulus moom yaay ji mooy dañ la ne bu dee ne dafa ñëw euh, euh, kii euh, fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaahu falyum sulus moo tax mu ne kon mooy fa in lam yakun lahu walad mooy bu dee amul doom doom jooju nag bul jàpp ne mooy doom jim jur kese mais doobu ay sëtam tamit sëtu ki faatu wala bu nub nin waaw fekk tamit à condition que ne amul sët kii faatu amul sët maaha koo xam ne moom ak yaay jee war a doon na ndoo loolu kon yaay ju du am un un tiers manula nekk aw bintuhu walla mu nekk sëtam bu jigéen wala moom doomam ju jigéen wala sëtam waaw voilà bu dee yépp dàqu amul fa farduha kon yaay ji la muy am ci miraas mi bu dee ne waa bàyyiwu fi benn doom moo xam doom wala sët jigéen ak góor a ci yem te tamit amul ay amul bàyyiwu fi ci faatu bàyyiwu fi ay ñaari frère jëm kaw wala ñaari sœur jëm kaw voilà kon nag bu loolu yépp dàqoo dara nekku ci fa farduha thulthu kama bayantuhu moom li muy am mooy un tiers comme ni ma ko leerale waaw wa in yakun zawjun wa ummun wa abu fa thuluthul baaqi laha murattabu wa in yakun bu dee dafa nekk zawjun dafa bàyyi jëkkër moo fi ne wa ummun ak yaay wa abu ak baay kon fa sulusul baaqi bu boobaa yaay ji lan lay am la des kama laha murattabu mooy comme liñ la waxoon sànq ci al umara al umariyatayn yooyu ah mooy ne fi mi mooy sulusul baaqi bu dee waa ji dafay bàyyi euh, ki faatu ndaw si dafay bàyyi jëkkër ak yaay ak baay kese ñoo fi nekk jëkkër ñu jox ko li nga xam ne mooy moitié bi comme que waa bu dee ndaw si bàyyi fi benn doom li des ñu xaaj ko ñetti xaaj jël benn xaaj bi jox ko yaay bi waaw mu ne ñaar ya ca des ñu ci ñaari xaaj yi des ñu jox ko kan baay ji mu ne wax hakaza ma zawjatin fa sa'ida fala takun anil ulumi qa'ida waaye na ko noonu bu dee ne yaay ji day doon cette fois-ci ak <coughs> moom do moom doomam ji fa do tey jëkkër a génn àddina bàyyi fi soxna façanidan moo xam benn soxna jëm ñaar jëm ba ñeent waaw loolu yépp moom même cas bi la bu boobaa dañuy jël soxna yi jox leen bu dee waaji bàyyiwu fi benn doom dañuy jël ñoom jox leen seen wàll li alquran wax ne bu dee waaji bàyyiwu fi doom ñoom dañuy am falahunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum wala ñoom dañuy dem kan jël li nga xam ne mooy ar rubu un soxna yi li des ñu xaaj ko ñetti xaaj jël benn xaaj bi jox yaay ji ñaar des ñu jox baay ji moom la naan wa in yakun wa hakada ma zawjatin fa sa'ida mu ne nag mooy benn àtte bi la yaay ji boobaa sulusul baaqi lay am mooy li des un tiers ba la xaaj ñett mu jël benn bi mu ne fala takun anil ulumi qaida voilà bul tayyeel ci sàk ko xam-xam bi naa wax di ko takk di ko téye te bul xeet naan man daal saa yi man daal ah wayow oh, man daal saa yi nekk fi di dem ci i man daal tàyyeel naa di uti xam-xam yooyu daal c'est ringard quoi mu ne déedéet fala takun anil ulumi qaida <coughs> mu ngo ah wala takun anil ulumi qaida waaw après mu continuer wax wali lisnayni aw sintayni <coughs> après mu continuer di wax yooyu ba ne mu jeexe kon lii mooy ci gàttal mooy li jëm ci wàllu sulus ak ñi ko yeyoo waxal nañ ci sulusul yi ni ko yaay di amee ak ci yenn condition <coughs> kon euh, am na yeneen i kaa tamit ci sulusul yi mais lii ñu ci wax nii doy na Ah, moom lay woowu li lil ithnayni aw sintayni min waladil ummi faqis haadayni wa hakadha in kasuru aw zaadu fama lahum fima siwaahu zaadu wa yastawi al-inaathu wadh-dhukuru fiihi kama qad awdaha al-mastuur mooy ba muy wax ne bu dee ñoom dañoo bu fahum shurakaa'u fii fi sulus moom lay wax noonu le hmm? <coughs> foofu ci sulus bi ah shurakaawu fi thuluth ken ñoo ci yem wa yastawil inaas wa dhukuur foofu amul li zakari hazz mithlu hazzil unsayayn loolu du am de fii fi mooy duñ ne góor benn góor ñaar jigéen benn déedéet fa hum shurakaa'u ñooy bokk fi thuluthi ci loolu le mooy frère yi in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth moo tax mu naan wa yastawil inaas wa fiihi kamaa qad awdaha al-mastuur kon affaire baa ngoongu wa dina ci yemoo al inaasu góor ñi wa dhukuru ak jigéen ñi ak góor ñi fiihi ca nañ koy départager alal joo jële ca des kamaa qad awdaha al-mastuur xam ni ko alquran mi nga xam ne moom lañu rëdd bindu ko moom noonu lañ ko leerale fahum bim naan fa in kaanu akthara min dhalika fahum shurakaa'u fi thuluth kon nag walillahi alhamdu wal minna kon tey nañ yem noonu ci wàllu yii euh, ruuboo moom kii na may nañ bàyyi bii di ñëw waaw nañ bii di ñëw ruuboo que j'hésite est-ce que est-ce que nga def benn yoon rek rubu muy un quart <coughs> xam nga am nañu ci tudd léegi bon xoola foog naa moo tax nañ ko continuer waaw bu ko defee bu ko defee tey ñu fexe def trois heures insha allahu taala kon lan moo des léegi nga ne ma kon <coughs> yow sànk mi ngay jàng aaya yi e, lu mel ne tudd nga fi rubon man a waaw te wax naa ko léegi yow kay dama waroon noppi sax nga déroulé waaw noppal sama baat bi yow nga déroulé ne la ko rek ne fii mu ne léegi li des déduire déduire ko déduire ko rek déduire ko aywa gis nga affaire yi wax nañ ko mu leer tudd nañ ko léegi kon mooy dajale li ñu wax waaye nañ def ni ñu waxoon nga ne kon aywa reprenons le Coran suuratu nisaa ñu xool kon am nañ lan sulusaani am nañ nisfu am nañ sudus am nañu sulus muy ñeent ana kon lan mooy juróomeel bi juróomeel bi ñu ne la léegi nañ seet kon am nañ sulus am nañ sulusaani la njëkk am mooy deux tiers am nañ nisfu di un demi muy li nga xam ne mooy xaaj am nañ sudus di un sixième mooy li nga xam ne juróom ñaar juróom benn xaaj lañuy xaaj alal ji benn xaaj ba am nañ léegi bi nga xamante ne mooy sulus sulus mooy lan mooy bu ñu xaajee alal yi ñetti xaaj benn xaaj ba di un tiers léegi ana cinquième bi ñu ne nañu xoolal la aay wax ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim te wax nañ ko sànk mooy rubo la ah nañ la ko annoncé mu sem léegi nag nañ wax fan la ko aay wax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 wali abawayhi li kulli waahidin minhumaa as-sudus mimmaa taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fali ummihi as-sulus fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyyatin yuusi bihaa aw dayn آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما kon foo gisuñu fi rubu léegi ñu continuer aaya douze bi ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد fa in kaana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarak ma ne ah rubu' ngoog dégg naa rubu' rubu' dégg naa rubu' ah man itam dégg naa rubu' léegi waxal lan la wax kon rubu' nga dégg ma ne moom laa dégg aca nan la ko aay bi waxe ma ne dane walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarak dane walakum ñeel na leen nisfu xaaj moitié wu maa la nga xam ne taraka la fi wacc la bàyyi azwaajukum seen soxna yi in lam yakun lahunna walad bu dee ne amuñu benn doom buñ fi bàyyi loolu leer na gisoon nañ nisfu léegi nag fa in kaana lahunna walad cette fois-ci bu dee soxna si wala soxna yi dañ fee bàyyi doom soxna si faatu dafee bàyyi doom yow jëkkër ji looy am falakumu rubu yéen un quart ngeen di am mimma na ci liñ fi bàyyi soxna yi nga yi nga xam ne nit kee ko ñeenti soxna yi képp ku ci faatu ku ci faatu ak kum ci man di doom aawo bi la ñaareel bi ñetteel bi ñeenteel bi bu dee ñeenteel bee faatu moom jëkkër ji li ñuy xool mooy est-ce que ñeenteelam bii faatu est-ce que bàyyi na fi doom wala déet bu dee bàyyi wu fi doom jëkkër jee moom moitié wu alal ji ndax walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad waaye fa in kaana lahunna walad bu dee ñeenteel bi cette fois-ci bi mu gaañoo dañu seet ne am na doom boo xam ne moo xam moo kii ñoo ko moo ko juróom moom moo jëkkëram ji mu fi bàyyi wala boog dafa sëyoon fenn amoon doom boo xam ne mu ngi dund waxuma koo xam ne amoon na doom bu faatu ku faatu wax nañ la il faut charte mën a doon kenn mooy kooku ba muy faatu fekk ka ko war a doon mu ngi dund waaw ñu xool que ni amaatul ak doom keneen ak feneen fu masoon a sëy waaye amul doomu njaaloo ndax bu dee côté soxna yi doomu njaaloo ji yaay ji lañ koy askanale mooy moom day mën a doon yaayam bu dee doomu njaaloo nekk na fi bu boobaa mooy moom ñeenteel bi amoon na doomu njaaloo bu boobaa kii du mën a donn nisfu bi ah bu dee dafa amoon doomu njaaloo walla mu amoon doom ak keneen fu mu sëyoon mu amoon doom ak jëkkër ji te doom jee ngi fi bu boobaa moom lu muy am wala hunna ñoom da leen di ñeel ñu am hein daw falakum a rubu dañ naan jëkkër ji yow un quart nga am mimma tarak na li fi sa ñeenteel bi bàyyi loolu nag ma wax ci ñeenteel bi mooy bu doon aaw bi la c'est pareil bu dee ñetteel bi la c'est pareil bu dee ñaareel bi c'est pareil mooy dañuy jël alal ji xaaj ko li nga xamante ni mooy ñeenti xaaj dañuy jël alal ji xaaj ko li nga xam ne mooy ñeenti xaaj benn xaaj bi ñu jox ko jëkkër ji waaw est-ce que leer na voilà kon benn ngoo kon kii mooy première ki nga xam ne moom day am lan day am un mooy jëkkër joo xam ne jabar moo génn àddina bàyyiwu fi benn doom du sët du moom doom jum am ak moom wala jum am ak keneen walla xattaa doomu njaaloo sax bàyyiwu ko fi waaw bu boobaa jëkkër ji mooy jël ar rubu un kon leer na première kuy jël un nga kon jëkkër la waaw fa in kaana na non mooy bu dee dafay bàyyi doom lu may wax nii ndax bu fi bàyyiwul doom bu fi bàyyiwul doom jëkkër ji day jël moitié <laughs> wala kum nisfu ma taraka azwa in lam yakun lahunna walad mooy bu du fi bàyyiwul doom wàccee lay jël non mooy bu dee dañoo seet fekk ñeenteel bi wala aawo bi mooy ki ci génn àddina bàyyi na fi benn doom xatta doomu njaaloo sax bu dee am na ko kooku foog naa loolu laa waxoon mais dafa mel ni sànq dama wax lu contraire mooy kii nga xam ne moo am droit mooy jëkkër ji bu dee ne jabaram ji génn daf fee bàyyi minimum benn doom bu boobaa moom jëkkër ji un lay jël moo mu ne fa in kaana la hunna walad bu dee seen soxna génn àddina wala soxna sa génn àddina dafa am ak doom dafa am doom jum mu fi bàyyi falakum yéen ñeel la leen jëkkër yi ar rubu' un quart mimma na li fi seen soxna yooyu bàyyi mooy soxna si dañuy jël alal ji xaaj ko ñeenti xaaj jël benn xaaj bi jox jëkkër ji mu dem moom loolu la ci am ci miraas bi un quart waaw léegi buñ defee loolu léegi an ana keneen kon kenn ngoog jàppal ñu ne la nga ne waaw kii lañ njëkk a dégg ci ruban léegi continuer aaya yi ñu xool mu ne kon bi mu waxee kon ñu jolaat ci kaw boppu aaya bi ah léegi boo déggee ruban bu njëkk bi rek mooy boobu moom lañ wax léegi mooy jëkkër gi fekk jabar ji génn àddina bàyyi fi benn doom jëkkër ji moom lu benn doom mooy bu ñu la benn doom jëm kaw la benn doom jëm kaw la moo xam doom ju góor wala doom ju jigéen bu doon fukki doom la it jëkkër ji moom lu mu ci man di dem moom un quart lay jël bu dee benn doom lay un quart lay jël bu dee téeméeri doom la fi soxna si bàyyi it moom un quart lay jël du changer waaw kon boo déggaatee ñu wax rubon rek mooy ki ñu wax léegi jëkkër joo xam ne jabar ji dafa dem bi muy faatu daf bàyyi minimum benn doom moom day jël un kon kooku mooy ci nga xam ne un lay jël kon nag wala kon ñu jëlaat aaya bi ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusiina bihaa aw dayn walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad beneen rubu' ngo nga ne ma dégg naa rubu' ne ma ni dégg naa ko kon lan la wax foofu rubu' boobu mu ne wala hunna lii nag jigéen ñi lay wax kon wax na góor gi ci kaw da ne woon falakumu rubu mimma tarak ne yéen a moom hmm, fa in lam fa in kaana lahunna walad bu dee ne soxna si ba muy génn àddina daf fee bàyyi doom minimum benn doom falakum yéen jëkkër gi ki nekk jëkkëram moom la ñeel ar rubu un quart buñ xaajee alal ji ñeenti xaaj benn xaaj bi moom la ñeel mimma tarak na la ngeen bàyyi min ba'di ginnaaw wasiyatin ginnaaw li nga xam ne mooy testament boo xam ne yuusi na biha ñoom soxna yi defoon nañu ko bu doon defoon na testament bu dee ku deful testament du farata waaw li yonent ma ne saa saam doon wax naan ku gëm yàlla ak euh, bu mu euh, fanaan lu dul wala bu mu passé ñaari jour benn bu mu fanaan benn guddi lu dul testament nekk ci ci ci ci ci ci ci moom loolu mooy ku bëgg a def testament waaye ku bëggula testament yow kenn waxu la voilà. ko hadith Mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma taw mu ngi saxiixay ne léegi mu ne kon kon fii kon rubon mu ne kon min ba'di wasiyatin ginnaaw ndénkaane muy toosoona <clears throat> toosoona bu yaa boo xam ne moom lañ dem ñoom ndaw day walla wala det mooy ndaw si bu amee det mooy yooyu yañ waxoon il faut ñu génne ko ci ah waaw det yoo xam ne zakawaat yeeg kafaaraat yeeg nuzuur yeeg ak yim yoral sàmba ak yim yoreel nogoy wala ma ma ma ñoxor wala ma njoowu ñoo ñëpp foog mu jox leen li nga xam ne moom la leen yoreel wala ma paate foog mu jox leen li nga xam ne moom la leen yoreel wala madame Elisabeth yoreeloon na ko xaalis foog mu joxal ñu delloo madame Elisabeth waaw kaafiran kaana aw mu kaafiratan kaanat aw moo xam yéeféer loolu la ji wala góor wala julli la dañ koy delloo de tam de amul ay xéewal la lii lépp xéewal la du xéewal fen dellool affaire lu jàmbur nga naan la xam ngeen la xadiisu dayyaan kon <coughs> kon jigéen gaa ngoog bu génnee àddina bàyyi fi doom jëkkër gi mooy jël un quart keneen kuy jël un quart mooy kan keneen kuy jël un mooy loolu lay wax nii mooy fiñ ki woon fa in mu ne nag wala hunna rubu cette fois yi mooy boobu jëkkër la doon bii nag set fois-ci jigéen gi soxna si wala soxna yi bu dee tey jëkkër ji moo génn àddina walawun na rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum bu dee ne góor gi jëkkër ji dafa génn àddina bàyyiwu fi benn doom waaw bàyyiwu fi benn doom du doom joo xam ne ju ma am ak moom jabar ji wala yeneen jabar yi wala koo xam ne masoon na sëy moom ba tas du hmm. amul ak kenn ci ñoom doom wala doom yam amoon ak ñoom moom bi muy génn àddina kenn dund ci mooy daal bi muy génn àddina jëkkër ji ñu gis ne moom amul fenn kenn doom du ak jabar ji ko war a doon wala ñaari soxnaam yi mu fi bàyyi war koo doon amul kenn comme am moom doom wala ñetteelu soxna ñetti soxnaam yi wala ñeenteel mooy amul daal doom ju mu fi bàyyi fii nag wax naa la bu dee doomu njaaloo la du dox bu dee côté góor ku fi taxaw naan man eh, boole leen mooy parce que diw maa ko jur déedéet waaw parce ci mawaani la bokk déedéet al waladu lil firaash walil aahiril xajar waaw al waladu doom lil firaash cib lal lay juddoo walil aahiri kii kàccoores femme yi moom ñëw di réclamer xajar ay xeer lañ koy dóor moom lañ koy sànni <coughs> du am dara waaw comme ca xaadisatu walidatu zamaa ah comme ni ñu ko gisoon léegi kon mooy kon bu ñu xoolee que ndaw si <clears throat> jëkkër ji bàyyiwu fi benn doom du mook ñii jigéen ñi mu fi bàyyi soxnaa mi fi bàyyi du mook yeneen soxna bu boobaa soxna yi ñoo am wala hunna rubu ñoom ñoo am dañuy jël alal yi xaaj ko ñeenti xaaj lañ koy xaaj benn xaaj bi ñu daldi leen koy jox bu dee benn soxna la ñu jox ko benn xaaj bo benn mooy un bi bu dee ñaari soxna lañ ñooy bokk un bi bu dee ñetti soxna lañ ñooy bokk un bi bu dee ñeenti soxna lañ bokk un bi waaw wala hunna rubu' mimma taraktum in lam yakul lakum walad voilà ñoom ñoom moom un bu dee ne bàyyiwu ngeen fi amu ngeen doom bu ngeen fi bàyyi yéen góor ñi waaw amu ngeen jëkkër ji bàyyiwu fi benn doom kon jëkkër jabar ji wala jabar yi ñooy am un quart waaw ah, kay léegi nag kon lii la mooy kon <coughs> ñii am rubu' ñaar lañu ñii am un quart ci miraas moo dem ci àddina ñaar lañu mooy jabar joo xamante ne nii jëkkër dafa faatu te bàyyiwu fi benn doom walla ay jabar yoo xam ne jëkkër dafa faatu te bàyyiwu fi benn doom ñoom bu dee ñu bari lañ ñooy bokk un bu dee kenn la mooy jël un beneen bi mooy jëkkër joo xam ne tey soxna si moo génn àddina waaye soxna si daf fee bàyyi doom bu dee daf fee bàyyi doom jëkkër ji day jël li nga xamante ni mooy un dañuy jël alal ji xaaj ko ñeenti xaaj jëkkër ji jël benn xaaj bi daldi dem loolu mooy rubu'a te loolu la aaya yi wax suñu boroom wax ko ci aaya douze ci suuratu nisaa hmm? fa in kaana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna côté jigéen ñi mu ne hmm? mu ne walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad kon lii la kon ñaar la kon bu ñu la laajee mais ñi nga xam ne ci miraas ñoo yelloo am un quart ñooy ñan nga ne jëkkër jabar la jëkkër bu dee ne jabar ji dafa bi muy génn àddina daf fee bàyyi doom jabar bu dee ne jëkkër ji bi muy génn àddina bàyyiwu fi benn doom wala ay jabar bu dee seen jëkkër bu muy génn àddina bàyyiwu fi ay doom voilà léegi nan la ko boroom ar-Rahbiya waxee boroom ar-Rahbiya na na ko waxee mu ne war-rubu fardu zawji in kaana ma'a min waladi zawjati man qad mana'a wa huwa li kulli zawjatin aw akthara ma'a adami al-awlaadi fiimaa quddira wa dhikru awlaadi al-baniina yu'tamad xaytu tamadna al qawla fi dhikril walad voilà mu ne war rubu indi na fi boo xam ne <laughs> jotuñu ko leeral sànk parce que jàppoon ne boo lii jaru ko parce que <laughs> bu ñu waxee doom doy na waaye alhamdulilah am na lu mu fi loo xam ne fi fi mu jeexale wa dhikru awlaadil baniina yu'tamad haythu tamadna al qawla fi dhikril walad voilà foofu indi ne <laughs> rahimahullah saahibu rahabiya ah, mu ne war rubu léegi nag fii ñu toll nii nii muy ar rubu di un quart mooy bu ñu xaajee alal ji ñeenti xaaj benn xaaj bi mu ne loolu fardu zawji in kaana maa loolu mooy li nga xam ne jëkkër moo moom un quart in kaana maa min waladi zawjati man qad manaa bu dee ne jëkkër ji bu dee ne eh, jëkkër ji set fois-ci ba jabar ji génnee àddina jabar ji daf fee bàyyi benn doom bu boobaa man kat man a ndax ñoom ñoo ko tere lan mu am moitié mooy ba amee ba fi jabar ji génne àddina am am doom kooku moo ko jële ci lan moo jële jëkkër ji ci moitié yóbbu ko ci un kon mooy foo xam ne far rubu fardu mooy kon ar rubu mooy li nga xam ne jëkkër a koy moom bu dee ne moom bi muy ki bi bi bi soxna si gaañoo dafa daf fi bàyyi maahu min wala di zawjati soxna si dafay bàyyi doom wax nañ la doom jooj bu dee doomu njaaloo yi da ciy bokk day day tax moom jëkkër ji du amati moitié mais day am un <coughs> <coughs> mu ne nag gis nga wa huwa li kulli loolu kon mooy côté jëkkër ji wa li kulli zawjatin aw aksara ma adamil awlaadi fii ma quddira mu ne bu dee côté jëkkër jabar ji tey jëkkër a génn àddina dañuy xool est-ce que moom bàyyi na fi doom wala déet bu dee bàyyiwu fi doom ci la jëkkër ji di jële ñoo jabar ji di jële un mu ne nag loolu bul foog ne benn jabar la de bu dee benn jabar un lay jël bu dee ñu bari lañ tamit koo xam ne moom polygame la ñu bari la amoon soxna yu bari la amoon bu boobaa soxna yi ñoom ñépp ñooy bokk un quart moo tax mu ne wa huwa mooy ar-rubu' li kulli zawjatin aw akthara ñeel na soxna su nekk mooy soxnaay waa ji aw ak sara wala boog ñu ëpp benn bu dee soxna yu ñaar wala ñett wala ñeent ñeel na leen ar rubu mooy un quart mooy bu ñu xaajee alal ji ñeent benn xaaj bi ma adamil awlaad yi fekk nag à condition que ne seen jëkkër ji faatu amul benn doom bu mu fi bàyyi nii ak ñoom nii ak beneen jigéen boo xam ne nag ci sëy bu wër la jaar fii maa quddiraa ci li nga xam ne moom lañ natt mooy li alquran natt li suñu borom natt wax ko lool léegi nag mu ne fii nag la dugal li nga xam ne moom laa doon wax ne tudduñ ko woon par dañu jàpp ne non loolu moom daanaka war nañ koo xam mu ne wa zikru awlaadil na yo tamit mu ne fii bu naan benn doom bàyyiwu fi doom bi muy wax nii fa in lam yakun lahunna walad lakumur rubu' mimma tarakna lool mu ne wa dhikru awlaadil baniina mu ne fii nag dañ ciy boole awlaadul baniina mooy bu dee ne ndaw si bi muy génn àddina dëgg la bàyyiwu fi doom joo xam ne moo ko jur direct sauf que am na doomam joo xam ne moom amoon na am na sët bu mu fi bàyyi boo xam ne ndaw si mooy sëtam mu ne bu boobaa affaire bi du dox de waaw voilà <laughs> naka noonu ku góor ki mooy ku góor ki ñu seetee ndaw si pour mu am wala jëkk soxna yi ngir ñu am rubo il faut waa ñi du fi bàyyi benn doom mais benn doom waxoon nañ la in wa in nazalu ak ñu mën da wàcc mooy descendant bu dee ne bàyyiwu fi doom wala du sul bi doom joo xam ne ci géñoom la jóge direct moom moo ko jur direct waaye bàyyi na fi koo xam ne doomu doomam la kooku day dugg ci biir kooku doomam la bu boobaa moom day xañ kon soxna yi un quart ñu dem ci la nga xam ne mooy bi ci mujj te moo ñu dese waaw kon mu ngi noonu alwalat il faut mu leer ki nga xam ne doom ju góor moo ko jur doom jooju noonu sët la ci waa ji bu fi newee ta ñoom ay bàyyite ba euh, kii newam ay bàyyite xam wala euh, bàjjanam ñoom kenn new fi kooku it kooku day taxaw seen place voilà moo xam nag bu jigéen la wala lool kon nag affaire baagoog moom la yokk nii wa dikru awlaadil baniina yu'tamad haythu i'tamadna al-qawla fi dikril walad kon ardu kon loolu la ko saahibul rahabiya waxe rahmatullah alayhi kon ci kaw noonu kon ci lañu jeexale lii ardu bu'u na nag loo xam ne naroon naa xamatuma xamatuma lan la woon xamatuma xamatuma fàtte naa Euh, am na loo xam ne neewoon naa dinaa ko wax mais xamatuma exactement fàtte naa ko mais daal l'essentiel mooy wax nañ li nga xam ne kon tey gis nañ sudus gis nañ li nga xam ne mooy sudus gis nañ li nga xamante nii mooy euh, mooy sulus bi ñuy gis sulus gis nañ sulusul baaqi waaye gis nañ rubu' rubon ñaar ñuy dencante ñoo ko mën a am sudus sept personnes lañu sulus ñaari personnes lañu rubon it ñaari personnes lañu loolu yëpp kon loolu lañ gis tey walillahi alhamdu wal minna léegi kon euh, boo seetloo li nga xam ne kon moo ñu dese mooy mooy kon bu ma la nee ñaata lañ amagul nga ne ma xaaral man sax duma ko tontu yow laa koy laaj ñaata lañ gisagul ci furu bi ak ña ko moom mooy gis nañ sulusaani gis nañu li nga xamante ne nii mooy sulusaani muy sulusaan sulusaan deux tiers gis nañu ko gis nañu sulusaan gis nañu muy deux tiers mooy alal ji boobu xaajee ñaari xaaj boo ko xaasee ñetti xaaj benn xaaj bi gis nañu ko waaye gis nañu li nga xamante ne nii mooy ànd sumuy alal ji boo ko xaajee boo ko xaajee ñaari xaaj benn xaaj bi loolu it daal nañu koy gis après gis nañ as sudus gis nañ as sudus sudus moom lañ gis tey moom mooy un alal ji bu ñu ko xaajee juróom benn xaaj benn xaaj bi gis nañu asulus alal ji bu ñu ko xaajee ñetti xaaj bu ñu ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi benn xaaj bi loolu it daal dinañ koy euh non sulus alal ji bu ñu ko xaajee ñetti xaaj waaw benn xaaj bi mooy un tiers waaye gis nañu rubu' mooy alal ji bu ñu ko xaajee bu ñu ko xaajee juróo ñeenti xaaj benn xaaj bi mooy ar-rubu' léegi nag ma ne la léegi kon kon am na sulusaani un nisfu deux sudus trois sulus quatre rubu' cinq kon benn ci des benn boobu mooy lan mooy as-sumun mooy as-sumunu bii di ñëw ñu gis ko moom yàggul moom yàggul wala ñu wax ko benn yoon rek mu jeex voilà léegi nañ continuer parce que alxuraan fe bii la ko wax léegi nañ ko wax mu jeex après bu ko defee ñu pare bii di ñëw ñu ñëw ci xuj bi xujub yi muy xaj bu nuqsaan ak xaj bu xirbaan ah insha allahu taala kon nag suru kon euh, léegi waxal ay waxal aaya bi nan la wax aywa kon na ne ko loolu nag moo ñuy defal sax transition ndax bi muy wax rubu après ci la dem ci subun direct kon ñu jël kon aaya 12 bi la jëlul ñuy jël aaya 11 bi du moom kon ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim suñu boroom ne walakum nisfu ma taraka azwaaj walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarak min ba'di wasiyatin yusiina bihaa aw dayn walahunna ar-rubu' mimmaa taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahum thumunu mimmaa taraktum kon thumun a ngoo mu ne kon ginnaaw bi nga xam ne ci la wax rubu' nii ba léegi ci wàllu jëkkër ak jabar la léegi nga ne ma bon bala ñoo dem sumun ñaata nit ko moom man ne la sumun kenn na ko moom waaw sumun kenn ko moom benn nit ko moom man ne la sumun benn nit ko moom sumun mooy soxna si walla soxna yi ci yan condition alxuraan nga koy wax nii xaaral mu ne kon bi mu waxee ci wàllu rubo bim ne wala hunna ji wax côté femme yi wala hunna ñeel na leen ar-rubu mooy liñ gisoon sànk un quart alal ji bu ñu ko xaajee ñetti ñeenti xaaj benn xaaj ba ñeel na leen mimma taraktum li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi bu dee jëkkër a faatu tey in lam yakun lakum walad bu dee danga jëkkër ji daa faatu bàyyi fi benn soxna wala ñaari soxna wala ñett wala ñeent bàyyiwu fi in lam yakun lakum wala amu ngeen benn doom te ba muy génnaat na bàyyiwu fi benn doom jum am ak kenn ci ñoom ñii wala ku masoon a sëyal boobu kon soxna yi wala soxna si mooy jël un quart suñu boroom nag ne fa in kaana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum fa in kaana lakum walad waaye nag bu dee ne cette fois si da ngeen a génn àddina bàyyi fi doom moo xam doom joo xam ne ju ngeen am ak bu dee benn soxna moo koy doon. mooy benn soxna soosu walla boog ma soon a sëy amoon ak keneen soxna walla mu am ñeenti soxna mais am ak kenn kese la am ak ñoom ci ñoom doom bu boobaa bu dee ñeenteel bi la amal doom ñetti yu njëkk yi amul ak kenn doom doom jooju day tax mu ngi dund moom bi baa bi gaañoo day tax ñoom ñépp ñeenti jabar yooyu dañuy jóge ci un quart dootuñ amati un quart. alal ji léegi kenn dootu ko xaaj ñeenti xaaj ñoom ñuy jël benn mais juróom ñetti xaaj lañ koy xaaj mooy huit xaaj. dañ koy xaaj ñoom ñu jël lan li nga xamante ne ñoom ñépp soxna yépp ñu bokk un huitième bi waaw loolu lay wax ne loolu lay wax ne fa in kaana lakum waladun bu ngeen amee doom bu dee jëkkër ji ba muy génn àddina daf fi bàyyi doom fa na soxna yu ñoomam ak sumun dañuy toxoo jóge ci rubo ba nga xam ne moom lañ doon am bu dee jëkkër ji amu fi amul doom bàyyiwu fi doom waaye bu dee dafee bàyyi benn doom ne c'est benn jigéen la wala benn kóor doy na sëkk bu boobaa mooy jëkkër ji euh, mooy soxna yi wala soxna si bu dee kenn rek la wala soxna yi bu dee ñaar la wala ñett wala ñeent ñoom ñooy bokk ñoom ñooy jël ak sumunu un huitième bi lañuy xaaj alal ji juróom ñetti xaaj jël benn bi jox ko soxna yi ñu dem waaw loolu kon loolu mooy lii kon lii nii la ko alxuraan waxe fa in kaana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin yuusu min ba'di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn kon huitième un huitième mu ngo kon lii na ko alquran waxe kenn ko moom fardu rajulin waahid mooy wala nisfin sinfin waahid mooy jëkk mooy soxna yoo xam ne wala soxna si koo xam ne jëkkëram ba muy génn àddina daf fee bàyyi doom joo xam ne moom la ko amal wala keneen wax nañ la doomu njaaloo nag bu dee moom du bokk parce que moom ay xar ay xeer lay am bu boobaa ndax filiation bi la l'islam reconnaître te al ma'dum shar'an kal ma'dum li nga xam ne charia reconnaître ko moom ci palpable lu biti nii mu ñàkk fee nekkee léegi lan la ko saaxibu raxabi ya waxe <coughs> mu ne rahmatullah alayhi wa li zawjati wa zawjati ma'al baniina aw ma'al banaati aw ma'a awlaadil baniina fa'lami wala tadunnu al-jam'a shartan fafhami voilà <laughs> indiwaat na lu ñu doon wax mooy doom yi naan bu bàyyiwul doom mooy sët bu bàyyiwul sët tamit wa sumnu liz-zawjati waz-zawjaati mu ne un huitième ñan la ñeel mooy benn soxna wa zawjaati mooy bu dee benn soxna rek lañ fi bàyyi moom benn soxna woobu moo ko moom wa zawjaati bu dee ñetti soxna la fi bàyyi ñetti yaa ko mooy ñu bari ñëpp benn jëm kaw wala benn mooy loolu que benn soxna wala ñeent ñoo bokk sumun bi ñoo koy bokk ma al baniina aw ma al fekk mooy kañuy doon muy seen jëkkër ji faat il faut mu fekk ne bàyyi na fi ay minimum benn doom ju góor wala minimum benn doom bu jigéen wala ñu bari aw maa awlaadil baniina falami wala doom sët yoo xam ne doom bu góor a leen jur buñ fi newee ñoom dañuy taxaw palaasu eh, doom bu góor voilà falami xamal lool te wala na jamaa shartan fafhami tabul yaakaar ne mooy ne mooy ne boole doom yu góor doom yu jigéen condition la ci déedéet déedéet wala boog nga yaakaar ne. il faut kon doom yi góor yi nekk fi ak ak ak sët ngir ñoom ñuy mën a am sumun déedéet mooy loolu lépp ci dara ku fi ñoom ñëpp fi nee yaay yi moom dañ leen di jël yaay ji bu dee kenn la il suffit doom ne fi wala sët jeex na hmm? <coughs> jeex na dañuy seet li nga xamante ne nii euh, mooy alal ji lañuy jël daldi di koo xaaj bees ko xaajee. Euh, dañ koy xaaj juróom benni juróom benni xaaj buñ ko xaajee juróom benni xaaj après nag ñu daldi ñoo juróom benn lan juróom ñetti xaaj muy huit buñ ko xaajee huit xaaj après nag ci lañuy jox ki nga xamante ne mooy soxna yi walla walla soxna si soxna yi walla soxna si lañuy jël hein euh, daal di koy jox wala daal di leen jox un huitième voilà kon nag <clears throat> lii mooy yi nga xam ne ñooy ak ñi ko moom waaw loolu la nag lii ko moom nii la ko alquran tudde walillahi alhamdu wal ah. kon <clears throat> ci kaw noonu jeexal nañu <clears throat> alfuruut ak ñi ko moom ak ni ko alquran waxe gis nga nim leere <clears throat> hmm? léegi bii di ñëw dañuy xool xunsaa voilà masalatul xunsaa yow mais léegi xunsaa moom bon yow xuntaa moom saa yi <coughs> nu muy deme xun xuntaa mooy koo xam ne dafa am ñaari pëy dafa juddu am ñaari pëyu góor ak pëyu jigéen kooku est-ce que dañ koy boole ci jigéen ñi walla dañ koy boole ci góor ñi kooku insha allahu taala loolu la gis eh, <coughs> ci jotaay bii di ñëw